wa man yattabi' xutuwaati ash-shaytaani fa innahu ya'muru bil-fahshaa'i wal-munkar walawlaa fadlu llaahi alaykum wa rahmatuhu maa zakaa minkum min ahadin abadan walaakinna llaaha yuzakkii man yashaa' wallahu sami'un alim suñu boroom kon di wax ci laayaam ñaar fukki bi ak benn ba léegi ci nettali bi nga xam ne mooy duur wuréy woowale di l'abominable bi nga xamante ne nii kàcc woowale nga xamante ne nii moom la naafiq bu mag bi di Abdallah ibn Ubay waaye it mbaalaale ci nit ñoo xam ne ñu sell lañ tabaax loolu di wane ne mooy nit moom loo sell sell muccagoo ci yu mel nii ku kenn muccul lu dul koo xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala muccal te mbir yi mooy wan nañ li nga xam ne noonu ngay muccee te moom la ñu gis ci jotaay yii yépp te moom lay continuer mu ne yaa ayyuhal na amanu Eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tattabi'u bu leen topp mukk xutuwaati shaytaan jéegooy iblis di shaytaane bu mag bi ak i taalibeem ci nit ki ñi nga xam ne mooy jinne yi mooy lan mooy ñi nga xamante ne nii mooy wasaare lu ñaaw loolu moom ci lañu ñu dëkkee mooy ne ñoom loolu mooy bu leen leen topp mukk seeni yoon ak seeni doxalin seeni tëralin ak seeni waxin mu ko bu doon moom ngay def ba mu leer la nang ci génn nu mu gën a gaawe bu leen topp mukk jeego iblis de waaw waman yattabi képp nag koo xamante ne nii day topp xutuwaati shaytaani yoonu iblis ay jéegoom ak yoonam ak doxalanam ak tëralinam moom ak mbokkam yi ci nga xamante ne ci jinne yeek nit ñi fa innahu na nga yëg ne shaytaane bu mag bi de moom ya'muru day digle bil fahshaa'i ci njombuteef ci ñaaw yi wal munkari ak yoo xamante ne nii wal wal fahshaa'i njombuteef yi wal munkari ak yu ñaaw lool kese lay digle te ba bare nag da koy mbubbale nag mbubbum lu rafet loolu moo tax nit ñi di ko jàpp ndax day wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum comme li nga xam ne moom lañ gisoon bi nga xam ne moom la hudhud doon wax te moom Musaa Njubu moom malee gisoon nañu ba mooy wax zayyana su ci téye foofu ca nettaleen ba wa zayyana suñu borom ne mu daldi leen taaralal de ash-shaytaanu shaytaani a'maalahum seen jëf yu ñaaw yi moo tax Iblis du ñëw wan la lii dafa ñaaw danaan la lii moo fi gën rafet fii mu ne mooy li li li fi yéeféri di doxal yépp moo tax ñoom ñu jàpp ne dafa rafet di ba di ci woo monde bi ne ñépp ci lañ war a doxal parce que leen ko taaral walaw laa fadlullahi budul woon gëneelu yàlla bu màgg gi alaykum di mu def ci yéen ñeen way ngëm yàlla yi wa rahmatuhu ak yërmandeem gu yaatu gi ma zaka minkum min ahadin min ahadin abada kon amul kenn ci yéen koo xam ne dina fóotu dina sell dina set ci yéen kenn amul kenn koo xamante ne nii dina set ci yéen de waaw mooy ngëneelu yàlla kese mooy liñ doon wax léegi rek képp koo xamante ne nii ku mucc nga moom mooy borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo la muccal de mooy kenn du set kenn du mën a def lu yiiw te kenn du mën a tuub ci daal di daal di set ci bàkkaar yi ak yu ñaaw yii ak yi fëkkaate ci àddina bi kenn du ci set min ci yéen ahadan kenn abadan ba faw walakin waaye walakin allah waaye li am ba des borom mooy ne borom bi tabaaraka wa taala yuzakki mooy fóot di daal di daal di setal man yashaawu ko soob wallaahu te borom bi sami'un aji déggaakoon la alimun mooy aji xamaakoon kon yal nañu borom bi boole ci ñooñu le amin léegi nag mu pare bi nga xam ne nag ci la xew-xew bi am. nooy Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxee li nga xam ne mooy laaye yi ba mu jeex Seydina Abu Bakar dafa waat ne kon de ah kon nag mbir yi leer na léegi kon de Mistah Mistah nga xamante ne nii lu baax li ma koy defal moom nga xam ne Makka ne woon amul dara Seydina Abu Bakar ko doon yor ba ni mu gàddaaye fii léppam moo ko doon yor mu ne man nag kon de wat naa ci yàlla dara laa ko doon defal ndekete moom mooy ki nga xamante ne ndekete yoo ñi doon ñi doon tuumaal sama doom ji ak yooyu di ko tasaare moom mu bokk ci ba pare ak li ma koy defal yépp kon nag man wat naa ci borom bi ne dootuma ko defal dara léegi nag suñu borom ñooñu moom lay wax mu ne walaa ya tal walaa ya tali ulul fadli bu mu waat yéen ñi nga xam ne ñooy boroom gëneel li est que suñu boroom nee na ko mooy boroom gënal moom Seydina Siddiq mooy boroom gëneel waaye mooy boroom alal yi nga xam ne boroom bi loolu la ko defal xéewal yi mu ko defal ci biir ak ci biti moom moom mu ne bu ñu waata ci ñoom minkum bokk ci yéen way ngëm yàlla yi wasaati ta boroom bi yaatalal leen wërsëg ay tuuy bu ñu waate ci mukk ne dootuñu jox ulil qurbaa ñi nga xam ne seeni jege ñaale lañ ndax mistax nii mbokk Seydina Abu Bakar la radiyallahu ta'ala anhu wa arda al ulil qurba wal masaakiin ak way ñàkk ñi wal muhaajiriin ak ñi nga xam ne dañoo gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam fii sabilillahi te ci yoonu yàlla la kenn taxu leen a jóge foofale lu dul borom bi muy mistah mii nga xam ne non seulement mbokkam la waaye daa bokk ci way ñàkk ñi ba pare bokk ci ñi nga xam ne nañu gàddaay suñu borom ne ñooñu kon bu leen waatati ci ñu mel noonu ne dootu leen jox wal ya'fu borom gëneel yoo yële muy Seydina Abu Bakar nii waaye ak ñi mel ni moom walyan wal ya'fu nañu jéggale wal yasfahu waaye it nañu nekk ñoo xamante ni dañuy jéllale alaa yuhibbu alaa tuhibbuuna ndax yéen way ngëne yéen yéen borom gëneel yoo yële ndax bëggu ngeen an yaghfirallahu lakum ndax bëggu ngeen borom bi tabaaraka wa taala leen jéggal wallaahu ta borom bi tabaaraka wa taala ghafuurun aji jéggalaa kon la rahiimun aji yërëmaa la kon loolu la mooy nit doo toog naan way man waat naa ne diw moom sama sama dootuma ko defalati dara lu baax maak moom la parce que def na la dara léegi lii la rek yow kon nag mbir maa ngoog rek képp koo xam ne danga ne diw moom dootuma ko defal lu baax parce que danaa wax lu ñaaw wala mu def la lu ñaaw ah <laughs> léegi mbir maa ngi léegi mooy laaya bi yow lay waxala ah léegi mooy bu leen dangaa waatoon borom bi nee na walaa ya tali bu mulu waat mukk ulul fadli borom gëneel yi minkum ci yéen wasaati ak ñi ma yaatal wërsëg naan dootuñ defalati seen mbokk yeeg ñi nga xam ne miskin lañ te ñu soxla ñu dimbali leen ak ñooñu est-ce que bëggu ngeen na ngeen jéggale te jéllale bëggu ngeen borom bi jéggal leen léegi ba bëggu ngeen koom déet bu ko mooy képp ku bëgg rek na nga def lool kon daal mbir maa ngoogu képp nag suñu borom nee na kon ndax bëggu ngeen an yaghfirallahu lakum borom bi daal di leen jéggal wallaahu te borom bi ghafurur rahim mooy aji jéggalaa koon gi mooy aji yërëmaa koon yi kon képp ku bëgg borom bi yéggal la looy def seyna Abubakar de radiyallahu anhu ba aay bi wàccee dane kon nag ah man de bëgg naa wax dëgg bëgg naa borom bi jéggal ma kon nag mu delloo waat lam doon jox mis sax jox ko sax lu xëpp lam ko doon jox suñu boroom na innal ladina gaa yi nga xamante ne nii yarmuuna al muhsanaati ñoom ñooy jam ñi nga xamante ne ñu sange wu jigéen ñu sange ñu de alxaafilaat yi nga xam ne dañoo yëgati ñuy yéesiñ leen di tuumaal yépp almuminaati nekk way ngëm yàlla lu'inu gaa yoo yële daal dinañ leen rëbb fi dunya fii ci àddina gu doya di jiite jege wal aaxirati ak alaaxira walahum tañeel na leen adaabun mbugal azimun goo xam ne gu màgg la mooy buñ ci tuubul comme ibnu ubay abdallah ibnu ubay moom alayhi min allahi ma yastahiqu moom moom tuubul ñeneen ñépp tuub nañ ku def loolu di sa di jamaate di wax nit ñi lu baaxul lu yées lii nag wax nañ la góor a jigéen a ci yam comme ni ñu ko woon ci laaye yelee mu ne yow ma kañ lay xew rëbb moo mëne rawatina bu àllaaxira mbugal mu màgg maa màgg mu ne yow ma mu ngi xew bés ba nga xam ne tashadu lay seede alayhim ci waral leen mooy seede contre ñoom alsinatuhum seen làmmeñ ya wa aydiyahum ak seen loxo ya wa arjuluhum ak seen tànk ya bima kaanu ya'malun ca la nga xamante ne nii moom lañu doon moom lañu doon def moom lañ doon jëf ci yu ñaaw mooy dañuy ñëw lii gisoon nañ ko ci suuratu Gaafir alhamdulilah ak yooyu gisoon nañ ko mu ne yow maydin bu koroogee yuwaffihimullaahu ki la leen borom bi di matali diinahum li nga xam ne mooy seen tërlin seen jaar yéesu nu nga xamante ne nii moom lañ jaaroon alxaq waaye nag li nga xam ne ci dëgg lay tegu mooy ne du ñëw foofu mbir yi di falsifié yow du mooy ñoom du nañ ko bëgg lay amee de ni mu dema dëgg mooy seen pay ga nga xam ne mooy gi dëgg dëppook li nga xamante ne ni moom lañ doon def ci lu yées la ya'lamuna ta bu keroog dinañ xam ne anna allah ne borom bi huwa moom alxaqu mooy ki nga xam ne mooy dëgg ki nga xam ne mooy àtt ci dëgg al mubiinu mooy dëgg ku leer gi mu ne alxabiisaatu ñi nga xam ne ñooy ñu yées ñi ñu jigéen ñi lil xabiisiina ñu ngi ñeel ñi nga xam ne ñooy way yiis ñi nga xamante ne nii ci góor ñi wal xabiisuuna way yiis ñi nga xam ne ñu saltanite yiis ñi nga xamante ne ni góor ñi lil xabiisaati ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom la ñeel mooy ñi nga xamante ne ñooy ñu jigéen ñi mel ni ñoom lii mooy lan mooy ku ñaaw ku yor lu ñaaw ci sa biir mooy détecter lu ñaaw voilà mooy loolu la rek comme que euh, su yonent ma lay saa saa dana way ngëm yàlla ji mooy seetu way ngëm yàlla ji yow bu dee lu ñaaw nga gis ci sa mbokku jullit daa fekk lu ñaaw lool daa ne woon ci yow ba pare moo tax boroom bët bu takk bi moom du gis lu dul lu takk loolu nag moom lay wax nii wa tayibaatu ñi nga xam ne nag way sell ñi te teey ci jigéen ñi li tayibiina ñoo ñi leen ñeel mooy ñi nga xam ne way teey ñu sell ñi ci góor ñi wa tayibuuna ñi nga xam ne ñooy ñi teey ci góor ñi li tayibaati ñu ngi ñeel ñi nga xam ne ñooy ñi teey yee ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñu jigéen ñi mu ne ulaayika mooy ñii ma mujjee tudd nga xamante ne nii mooy ñu tee ñii ñi nga xamante ne nii ñooñu de comme sayyidatu Aisha radiyallahu anha ak keneen ki muy sayyidina Safwan ibn Mu'attal as-Sulami miñ doon tuumaal moom it moom xam nga moom lañ doon tuumaal moo tax moom ba ko sayyidina Hassan waxee mbir mi benn bi daa jël benn kii la jël benn kiiwu jaasi la jël fekk ko ne ko rël ci bopp bi tës ba pare daa après nag moolu moom noomu nag nga xamante ne moom moom moom moo tax bañ ko laajee mbir mi ba mu ko déggee dane subhaanallah man loolu lan laa koy defe te man masumaa jotee jigéen dara sax ba ngeen may ko tuumaal suñu borom ne ulaayka ñooñee na ñoo set wecc mimmaa yaquluuna ci li nga xam ne moom lan naa naafiq yéeg ñi nga xam ne jullit ñi nga xam ne sax ñu baax lañu waaye yóbbaale woon nañ leen ci rumeur bu bon bi ñu doon siiwal ñooñu ñoo dañ set